buñu si saa saaru soppeeku asamaan màcc na ñu ko yor masara waaw ñu nekk la am suñu ñu dégg juróom waaye sax nañu ñaar fukki at dañ ciy kaafee. bisimilah bisimilah sama ci dugg dugg rahmaani kadaa yi xewal mi daa xam ne jaat ñaara yi kadaa yi xewal mi daa jaalaaxira. loolu saqat ndem soppeeku na sama asamaan in saqat soppeeku na wu. gis bu asamaan fii ngeen di gis soppeeku def ay lu ñu ni la ngeen. keroog lay keroog la nit di dajeel jëfam de keroog nit ku nekk dana dajeel lu mu mës a jëf de dañ ko a xam ñu ci jaraanu wa asina te déglu asamaan li rabbiha ñaal boromam war a leef na ñaal ko mu ak boromam asamaan fa ndigal rek lay déglu la war a déglu la war a wax keroog lay keroog la nit te daje jëfandikoo. wala daa mudda ndem talaleef na lorlu suuf mudda talaleef na ko. suuf si ngeen gis nekk nii dafa banku. gëm na fa yaa ndax li nga xam ne moom lañ ay doomu aadama moo ko tax a banku nii ñu ngi mel ni yow mu rey waa gërëm jënd nga lal ko ay saam waa waa lëmas ca nga lëmas ca saam. dafay mujj di tiyaara soo xam ne dindi leen lan ca laxasoo ñëpp nag mu tàlli boole gën a yaraat toujours la mel ñii duñ ko denc bëri na moo ko tax a si nekk su xamoon sax ab bu njëkk soo seetee léegi gis ko mu gën a xat yi gën di bal ko rek ndax dañ ciy ji bi bés boo xamee nag ne tàlli na nag moom suuf dellu cër di ndëpp cosaanam ba wa alxatam sànni maa fi aarale ci miin wa taxallat tam wéet nag wa asina tam déglu li rabbiha ci boromam woo xataa eleef na ko bu mu déglu ak boromam keroog la nit ñi dajeeg jëfam de yaa ayyuhal insaanu yow yéefar bi yow nit ki sax innaka naka yow kaadihun aji sonn nga ci sa jëf yow doomu aadama yaa gën a sonn ba bësal yaa ngay kër kër yi ila rabbika waaye jëm na borom sa kamaana ak coono rek waaye coono bi yëpp mooy yaa ngi dox rek jëm borom da nga dajeeg sa da borom de xamu laa xëy na ñu dajeeg ak moom de bés dana ñëw boo xam ne yaa ngi taxaw yaa ngi dajeeg sa jëf sa kanam borom de nit ñi mu ñaay yaa waa insaan yow nit ki innaka naka yow kaa di mun aji sonn nga ci jëf. ila rabbika jëm jëm na ci daje daw jëm ci daje borom sa bii dee daf xam ab coono de ba mu laaj muy tax a ji daje ak sa jëf de ba am maa man woo téye ndaal ka nga xam ne ko kitaaba wa téereem bi am yi ca lay ñoram yàlla ñu yàlla boole ci ñooña sa jëf bi ngay daje nag dañ ko bind ci carnet yi ñu ngi jëndal carnet ba ci sa kanam borom man ku nag te man ko lay وسوف يحاسب ألم أنشأ الطير والنساء وسع الجدال جفرده foofa daañu koy hisaab hisaab bu yomb waaye xarit bi tam dellu ilaa aadama jëm ci ñoom caa jàmm ak masaroor yi mu di suñ diggante ñu di ko ak jàmm ak mën a béy ba dëgëral ko. hisaab bi jàpp nañu yonent dafa ne ku ñu hisaab bugal la. ndax yaa ngi ko yàlla waxul hisaaban yasiran yàlla ci biir naa bi jàppandi mu ne ko tos tarafa kooku di Isa loolu gaaral waaye ci Isa ci bi kenn mënu laa tax a mucc ne safara rek amaa gaaral nag jaam yi nga xam ne yàlla bëgg na leen yàlla ñu ci yàlla boole yàlla dafay jege ñoom jaam ne jege ñaareel ma sama jaam bi ñu jegeel ko ba mu jege yàlla dara ba ko digganteem moom yàlla jël muraay bu rëy mu ko ko ba ñoom ñoom koy jëm yàlla sax. góor gi xamul fu jaam bi nekk lu muy waxante ak boromam mooy yow sama jaam def sàngam def nga nangam ku mooy yàlla maa na suturaaloon rek ba nit ñi gisuñ nga ne wax nga waaye nag ma suturaaloon ba nit ñi gisuñ ma ko baal mu ne baal naa la ko def sàngam it li ma leen li li ma dugg li ma ku yàgg la ku baax mbaax bu ëpp bakkaanu rawe yi ñu lay tudd waaye ci biir ci biir ci biir nag defe naa gën a ci biir mag yi rek mu ne la nama la suturaale woon ci àddina baal naa la caa baal naa la tey ak ca demal aljana foofa na mu mel ci mbir moo tax laay ñu ne mu nga dellu ci jabaram ci aljana mu nga bëgg bëgg mu bëgg mu ko kooku mooy kuñ jaaral amaa ku wuñ saam nag taxawal la bu taxawee mbir yëpp jiw doomu jiw jiw ca dëkk sangam moom la ñuy xisaab ngay wax sa benn benn jëf yi di ko waxal sa bopp te tey ñaaw ñaaw ci sa coupé yi ñuul su ko defee rek malaaka ma yi ne ne jiw doomu jiw jiw ci dëkk sangam ay ñaaw ci moom lëng na ay ñoom texaari na texaari boo xam ne doo ci texeem mukk ñëpp di ko seede waa maa man wutiye laaral ka joxeef na ko kitaaboo téeréem waa bari ka gannaaw gi gannaawam ka nga xam ne moom téeréem ko ci kanam sax gannaawam la ko nangoo téeréem jëf ba dañ ko koy tàllal ci gannaaw malaaka ma dal di jël loxol càmmooyam dëbb ko ci xar kanam ba dëbb ko ci dënn ba génn ko mu génn ci gannaaw ba mu dóor ko mu ba xar kanam ba wëlbati ko jublu gannaaw mu ne ko rawanam yàlla gannaaw moo tax gannaaw ngay jàngee sa téere bi jàngal fa taw fa yaroo xam na moo woo ku booran xal karawe kooku nii di jàngal sa téere du wax lu mooy wëñu sama xalaat ko mooy wëñu sama xalaat ko wëñu sa laa def na xas ko saaram saar kooku moom yow yóbbu safara rek inna woo naka moom am ko caab yi nga masaroon bi ci dégloo ci ay ci ñëw caab yi daf daa bi ndegam àdduna jëriñ bi ci topp inna woon naka moom bànneex ngoolu woon bi leen bit lam yaa war a jëlu ci ñu jëm ci defoon na ne sax bi delloo ci yàlla bale am am inna rabbo naka boromam kaw nekk na mu basiran bi aju sañu ko wala ni jëñ naa ci guddi bu ma la faqaa lam boole wal qamari jëñ naa ma weer isa tafaqa ba booloo ak lu ma doon jëñ la tarkabun na walaay dañeen toggoo tabaxan nit am tabaxan ca gannaaw nit de doomu aadama dana toggoo nit gannaaw nit de doomu aadama ji nekk lañ nëpp ci boobu taxaw mooy nekkoon la di toqante mani gannaaw nga dund gannaaw nga dee gannaaw nga dee dee di jël seen seen yàlla moo tax nit ki toogoon na ay nit gannaaw nit bi la jëm te tarkabun na wala ay danga toogoo yonent bi tabaxam bi am tabaxam ci gannaaw nit mooy ci leeg deen waaw yàlla yónni la ko ci ndigal nit ñëpp weddi ko di ko lor yàlla afal ko fii ne ko dana ko génne ci néew doole googu yóbbu ko ci noter ba nga xam ne dana not yëpp yàlla not matal na not boobu jëkkatu Makka damaa doon ana doon ñoom ñeefar yi laa yow ñu ne bëgg mu ñu mënu taxaw xër bu gëm amul lenn laa yow ko tere gëm wóolu daa ko rek aleem jàngeem naa leen ci alquran alquran laa a torox ci ñu li muy lottal ku ne xam na ne ñii doomu Adama la xam ne ñu wax wax ñu mel nii suñ déggee loolu waroon nañoo gëm ñoom du tax ñu gëm ba ñu béy àll si ne ñaari koforo rek dinañuy tëj mën a danañuy tëj ñu ngi leen di sax rek wala wala Adama mooy jot am na wu ñu maa yoroon na te la danañu boole ko ñu ngi leen jëlee jëf wala xam na lañu dañ ci jëfee jëlee jëlee ci ñaaw jëf rek ba ba këram amal leen jaaxal nañ ci mën a ay yu ñu daal di métti. te loolu la ci nag dara ñaañal. amoon gëm nañu waaw loolu dañu jël saa yaatu faram-faram ay naafile loolu ñu ñaan la ak juróom-ñi waaw waaw ñun ñun ñun ñun